sana di ko woo di ko jaare ci sagesse xam-xamu yonent bi alayhi salaam ak actes yi ak yu mooy njàngale yu leer yi nga xam ne moom ngay tibbee ci alquran ak sunna di ko leeral ci duusayla nag waaw ndax ar rifq moom yonent bi ak dal ak ndànkooku teey mu nekkul lu mu nekk da koy rafetal waaye quanta dureté jaay ne maa kii yooyu lu mu dugg da koy ñaawal kon nag nga def moom ndànk xam ni ngay waxee moom bañ di ko këdd yooyu yooyu amaana suñu borom gindi ko jaaral ko ci yow te nag waxoon na Seydina Ali ibn Abi Taalib moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Seydina Ali radiyallahu anhu que ne bi an li an yahdiya bi an yahdiyaka bi an yahdiya Allah bika rajulan waahidan xayrun laka min humurin na'am nee woon na ko borom bi keroog ba mu koy yabal Xaybar te muy muy songu tataya borom bi tabaaraka wa taala de daal di gindi jaare ci yow benn nit moo gën lépp àddina géléem yu xonq yooyu la te seer ci arab yi te mooy alal bu doon tey dañ naan mooy milliardaire en do en dollar US wala en euroyaat en euroyaat yu toll ne loo ci man di am nga nekk milliardaire bi gën a mag ci àddina bi loolu nga gindi benn jullit wala jullit la woon waaye xamul woon yenn yi ci diineem nga ràññee ko xamal ko ko moo gën loolu lépp kon nag loolu yëpp dafa am solo kon nag loolu ëpp naa nekk loo xamante ne ni li ñuy fawe la kon mu ne kon gadaak <clears throat> kon hijraanun lahu kon nañu xam hijraanun lahu nan lay demee waaw ñu bañ a ñëw di jéem a faj nit ba daal di koy faat mooy nag génn ko tàqale kook nit ñi complètement mu jàpp ne fii mënatu fee ne moom daal ñi nga xam ne ñooñee ñoo ko ñoo ñoo ko bëgg te ñoom ñoo yor àq ak yelleefu doomu aadama ni ko gaa yu euh, gaa yi nga xam ne taalibi euh, tubaab yi di waxee hein yoo yële ñu jàpp ne fii mu ne mooy Europa ak fi nga xam ne mooy Amrika yooyu moom nga xamal ko Eh, jàpp na nag l'islam lu rigide kese la lu dëgër la loo xam ne benn yërmande amu ci alors que loolu demewul noonu ñi mu gis ñoo doxalewul noonee li nga xam ne mooy njàngalem alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu le mu ne kon aw hijra wa kadaka hijraanun lahu loolu dañ koy xaraamal di tong sa jullit moo tax yonente bi aleye saa salaam ne eh, eh, de toute façon kii nu mu tudd Euh, bon waaw am na lu ma duggoon a wax mooy ne fichier bi tamit insha allah dañ koy dagg parce que nii parce que tuutee ci des voilà euh, te dañuy bañ euh, dagg ko après moo war a ñëwaat insha allahu taala xam naa dañuy continuer après ñu daal di koy dagg ndax comme di ñu defoon fan yee kon mu ne lan lañ doon wax di waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane e, borom bi de tabaaraka wa taala borom bi dañuy ubbi buntu li nga xamante ni mooy e, e, buntu ajjana yi mooy xadis boo xamante ne nii al imaamu muslim soloo na ko ak ñoom al imaam mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik rahmatullah alayhi na ko noonu sëriñu imaam muslim bi imaamu Ahmad ak ñeneen muy xadiis mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhum mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na dañuy ubbi buntu aljana yi bésub altine bu nekk ak bésu alxames waaw kooruk altine gi ak alxames gi kon fayen bi bul dégg la ma la waxoon keroog rek nga ne waay yow waay lekk dégg lekk bi manzilati saa'im sant kooku moo ngi <laughs> def lu aje am comme payu ki nga xam ne day woor te muñ waaye yow kay manal de waxoon naa la ko kon dañuy ubbi buntu aj <laughs> altine bu nekk ak alxames bu ko defee ñu deen di jéggal li kulli abdin bépp jaam boo xam ne laa yushriku billahi boo xam ne bàkka bokkaalewul ak yàlla dara illa rajulan lu dul benn waay boo xam ne kaanat dafa nekk baynahu digganteem wa bayna akhi ak mbokku jullitam bu man di doon nag shahnaawu ak ñëkk-ñëkk ak bañanteeg ak bañ a tongoo wak ak yooyu léegi nag comme ko la malaaka yi ñoom seen boroom naan leen <laughs> unzuru haadayni hatta yastaliha unzuru haadayni wala anziru anziru anziru haadayni hatta yastaliha anziru haadayni hatta eh, kon nag mu ngi noonu Euh, kon am na unzuru tamit naam am na unzuru mooy xaar leen ñu xaar leen ah moo tax te suuratul Hadiid gaa yi bañ naan waa yow gaa yi leen ñu xool leen ñu naqtabis min nuurikum fa idhaa rji'uu waraa'akum faltami'uu buñ naan euh, yawma yaqulu munaafiquuna wal munaafiqaatu lilladiina aamanuu unzuruunaa naqtabis voilà mu ngi noonu unzuru haadayni ñaari am na. kon mu ne kon gaay naan di malaaka yi ne leen xaar suñu boroom ne yéen bu leen leen jéggal ñaar ñi xaar leen ba ñuy yéwénal seen diggante wax ko ñetti yoon kon nag mu ngi noonee kon yooyee lu jara bàyyi xel la ka bañ a topp sa xol ak man duma def premier pas te képp ko def premier pas yaa gën ka nga xam ne mooy keneen ka kon mu ngi noone le ah mu ne kon li xayri eh, aw hijraanun lahu li gayri xaqin shar'i loo xam ne amul aqu sharia shar'i loolu wax nañ la ko comme ci xaadisatu waa Tabuk yooyu la di ña ca demul woon ak yu mel noonu ak loo xamante ni am nañu ko def ci société bi ñu bannir leen pour l'instant ah euh, ngir euh, xëccaat leen waaye boo xam ne boo ko banniree mu ne tant pis waaye yow génn leen ma dangay may jëlee mo Las Palmas waaye yow loolu kay loolu rek laa doon ñaan <laughs> kooku déedéet kooku du ngeen ko doxalee noonu. mu ne nag fahdar kullahu na nga moytu ta teet yi yépp na ko moytu yi ñu ma la fi wax yi yu ñaaw yi nga xamante ne nii ñoom laa la fi tuddal ci yi nga xamante ne ñoo yu yées yi voilà léegi nag sëriñ bi di wax mu ne bokk na ci ci yu ñaaw yi nga xam ne dafa feeñ te nekk ci caay-caay mu ne wakkaxtiqaarihi wakal ihaana wakal mudahanati wala xiyaana mu ne bokk na wakka wakkaxtiqaarihi bokk na ci bàkkaar yu mel ne keem lu mel ni ixtiqaarihi di xeeb ab jullit parce que yow amul alal ni yow bokkul ci carré VIP ci very importante personnalité yi léegi yow nga jàpp ko di ko ñàkk ak ñàkkal waaw di ko di ko xeeb di xeeb ay mbiram doo ko boole ci dara wala sax lu mu na rek yoon xam non non ko grawul non non mu ne lool nag dafa dafa bokk na ci yi nga xam ne yu caay-caay yu yu feeñi wakal ihaana waaye di ko doyadal waaw di ko doyadal publiquement ngir wane lu tus yow yaay quelqu'un waaye am na ñoo xam ne dañoo sadik di doylal ak ay nit nii ci kanam ñëpp da a neex dañ ciy am plaisir boo xamante ne mais ban neex bu kawe lañ ci am waaw ñëpp di ree waa ji muy gën a enfoncé rek waaw di remuer le couteau ci plaie bi nga xam ne fa la gën a xonq waaw mu yëngal paaka bi fa fa fa fa fa fa góom bi gën a méttee wala iyaazu billah am na yoo xam ne ils sont cruels sadiques ay nit lañ ñoo xam ne dafa mel ni seen xol yi xeera a ci ne buñ gisee looy bañ dañ koy kii di la ko gën a def mu ne nag di toroxal sa mbokk jullit loolu bokk na ci caay-caay yu mag yi wakkal mudaahana waaye raayalante gannaaw contraire ak mudaaraat bañ doon gis fan yële waaw mooy sa bor mbokkum jullit sant la loo xam ne nga defal ko ko taddu lu xaraam yàqalu la dara lu dagan kese la nga ne naa ko def ngir yàlla voilà loolu baax la waaw comme mu ñëw waat ne tey di ñëw kër ga waaw tey moom di nga ñëw kër ga park dañ faa tëj waat naa ci yàlla yow nga xool ne bon am naa quelques minutes bon grave sawaay yi da war waat mais mais nañ dem voilà mais doona ah da waat dara laa demul dew ma déedéet bul def loolu loolu du mbiru ku yeewu te loolu du jàngalem yonente bi alayhi salaam léegi waaye ta mudaaxana nag mooy bi bon mooy raayalante gannaaw te loolu foo ko dégg mooy ay caaxaan la ay caaxaan kenn bëggu la dëgg ñuy raayalante gannaaw ku nekk di gëmloo sa morom que ni nga nekk baax na alors que dara baaxu ci loolu moo bon waaw loolu mooy li yées naan damaa amoon kersa ak damaa ruus xam nga moom moom damaa am faible ci devant moom ak boo amee les ci devant moom mu boobaa fexeel wax keneen koo xam ne moom xam nga ne man na koo wax dëgg nga ne ko tee ngaa wax ak sa waay waaw te bu ko wax dara voilà moom itam bu am xel waaw loolu la mais yow defoo benn effort ba pare di ko gëmloo ko ne moom li mu nekk baax na nekk ñoo xam ne ahlul bid'a wal ahwa ci bid'a bu yées lañ nekk nga nekk saa boo ñëwee wane yow ci seen cérémonie ya ñuy ànd nga ak ñoom di jëngal bopp ñu lay wane ci caméra yeeg yooyu te lépp di caaxaan yaa ko tey ñoo xam ne dañuy faati julli ah seen dajee buñ ci nee julli bu yotee jaralu leen koo dagg dinañ toog ay waxtu yu ñuy rey naan dañuy liggéeyal xaw ma sëriñ diw ak yooyu te waxuñu li nga xam ne ak ah, wuteeg lañ doon la bu dee sëriñ bañ doon wax léeg-léeg sëriñ bi ñuy wax mooy bi toog fii te moom <coughs> daanaka bu dee loolu d'accord na ci ci boppam <coughs> mooy du ko du du ko jaar <coughs> def na lu dul noonu nga nekk fa yow di dëggal yoo yële loolu waxoon nañ la kaw ci uzla gi taxawoon nañ ci ci beru gi voilà kon wakal mudahana di raayalante gannaaw ci lu ñaaw ci loo xam ne bàkkaar la baaxul kenn ñemewu la wax sa borom ne sa bët bi xonq na loolu dañ bokk na ci ñaaw yi feeñ te bon te te feeñ ci caay-caay yi wal xiyaana ak trahison di woraate waaw koo xamante ne moo tax <coughs> bokk na ci mandargaay naafiq yi wa ida suñu boroom nee kii yonent bi saa bokk na ci mandargaay naafiq yi boole na ci koo xam ne boo koy placer ta confiance en lui mu trahir la boo koy wóolu mu lay wor léegi nag mu wax léegi nag bu mujj baa ngi baytu bu mujj mu ne wakal mu ma karati wal mujaadala wa kulli fasidin min al muamala mu ne wakal mu ma kara di tegalante ay plan waaw di tegalante ay plan kii ku nekk mel ni du ngeen ay du ngeen ay mbokk te borom bi ne woon innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk yow ngeen di tegalante ay plan ku nekk nga xool nan laay damme keneen ki xam nga réew mu mel noonu gox mu mel noonu ñoom du ñu avancé waaw lekkuma ci ndab li kenn du ci lekk lan moo tax mu nar fee am projet bu réussir ñépp naan moom la alors que ñun amuñu ko tey rek ñu yàqal ko moom itam bu leen jekkoo gor seeni tànk gorante tànk sëriñ si ku nekk di dem baatinante bi waaw ku nekk ngi ut lan laay yàqale diw parce que sama concurrent la loolu dafa xaram manu ngeen woon a épaulante jàppalante xam ne yéen a bokk lii ngeen di def ku nekk wërsëg gi ko ci yàlla tuddal kenn ci manu tous dina ko jox yow nga gëm loolu jeex na waaw wakal mu maakara bokk na ji tëralante ay plan loolu dafa xaraam ci diggante ay jullit ñoo xam ne borom bi daa waxoon fa aslihu bayna axawaykum wa asl da yëwanal leen seen diggante seen bokkoo boobu ngeen ciy tegante ay plan ah wal mujaadala waaye ay ay ay ay ay werante loolu yi bokk na ci werante woo xamante ne dara yàlla newu ci tax ku nekk ci yàlla doo werante waaw wa jaadilhum mooy la dàgg seetalan ak ñoom loolu du werante de dàggeek ñoom ci wàllu ni ngay defee ngir leeral kalimatullah kalimatullah nekk al ulya tamu feeñ moo tax al imaamu Shafi'i ne woon ne man na maa nadartu ahadan man de nekkuma di discuter kenn ci wàllu xam-xam lu dul bëgg naa moo ñu am ay ay ay xalaat yu wuute lu dul bëgg naa yàlla feeñal dëgg gi jaare ko ci gémmiñam moom walla iyaazu billah alhamdulilah xoolal loolu ñun est ce que la ñuy xalaate jamais walla iyaazu billah voilà kon wal mujaadala waaw ay ay ay discussion yu fàdd nekk di discuter bay waaj venir au mais dóorante duggante gars yi di leen àtte loolu lu ñaaw la wa kulli faasidin waaye lépp loo xam ne day yàq te dafa bon minal muamala ci jëfalante yi waaw dëbbante liñ jaay yi dóorante ay kuréel marto yi yooyu yëpp dafa bon ci do digg booy ñëw di jënd ah muamalaat yi yëpp yàqu ko daanaka koo séqal ku ne dalay trahir waa ji lay bu dee commerçant bi pare na ngir waat ne marché bi lañ ko jënd ëpp na lañ bëgg a fay alors que loolu du dëgg ngir rek daal di lay am waaw nga dem foo dem rek ci jëflante yi hôpital beeg fu ne menuisier beeg euh, yu ñaaw rek mu ne loolu lépp wa kulli daal lii daal dugal na lépp lépp loo xam ne faaside luy yàq la ta bon minal muamala ci wàllu jëflante yi wallahu ta'ala alam fii nag lay voilà bii di ñëw ñu dugg nag faslun beneen pàcc bi nga xam ne moom la def nag beral ko ci yi gën a garaaw kon fii jeexal na yi nga xam ne ñooy caay-caay yi feeñ yi nga xam ne woom la la waxoon ne zahiratan batina yi nga xamante ne batinatin